ne bokk na ci caay-caayu ñenn ñi ñoom fan la ñu ko jaare <laughs> moom day woote wu ne àgg na ca yàlla moo tax mu bàyyi digalu yàlla yi dootul julli nee na parce que àgg na comme que julli dalaa war a jegeel yàlla ah te moom àgg na kon lan lay doyeeti julli yi yàlla y xaraamal ñoom ñooy waa sharia bi ñoom fa ñu àgg la moo tax ñi nga xam ne des hommes de surface voilà ulamaa'u zaahiri yii la te ñun ñooy ulamaa'ul baatin boroom xam-xamu yu feeñ yii la te ñun nag ñooy boroom xam-xamu biir yi kon nag ay yii yëpp yëpp dagan na li xaraam yëpp dagan ci ñoom ndigalu yàlla yi mujj nekk loo xam ne seen yoon newu ci ñu ba te li leen ko yóbbee mu ne li leen war ba yóbbu leen ci lool mooy seenu ñaawu dégg ak comprendre ak téem ak tëre li nga xam ne mooy seen xol waaw boo xam ne àndul ak xam-xam mu ne ba looloo leen yóbbee ñu ngay ñu ngay jéem a firi lafz al yaqiini kàddu al yaqiin nga dégg ci alquran bil yaqiini ñu ngi koy firee dee fii la xijri ca feenu feewu jeexitalu saaru al xijri bilaa mawtin al ñoom non wa fassaru ñu ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi firee al lafz al laatu baatu al yaqiin au lieu ñu firee ko bil yaqiin ah ñoom dañ koo firee lal yaqiin ne mooy jaamul sa borom ndax suñu borom dafa wax ne. ah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqiin yow yonent bi sa saam jaamul sa borom wéetalal sa borom ba ni nga xam ne ci la ko yaqiin bi la la yaqiin di dikkale ñoom yaqiin boobu au lieu ñu firee ko dee mooy yow jaamul sa borom yow Seydina Muhammad nekk ci lim la digal bu ci deñ mukk di sori ay tereem ba ni nga xam ne faatu dee gi nga xam ne moom la bind ngir jaam képp ku dund ba mu la ñuy dikkal au lieu ñu fekkee ñu firee ko noonu ñoo ñu firee ko ne mooy mooy mooy am kóolute mooy jaamul sa boroom ba ni ngay amee kóolute te ñoom nee rek comme que àgg nañ ci yàlla am nañu kóolute ci yàqule te am nañ certitude ñoom daanaka borom bi moom dañ koo xam léegi moo tax kon nag kon jaamul sa boroom ba loo ñoom mooy kon boo amee nag arrêteel jaamu yàlla xam nga ku faatu kenn rëngatu la jëf jaamul sa borom ba dee di la dikkal boo deewee kenn du la ne hé Moodu jógal julli yow julli yow nag ko faatu na. kenn tegatu ko jëf toggatuñ ko jëf voilà rufi'al qalam koo yëkkati nañ faa moom moom ba faatoo la jeex ay registre malaaka ya këyitam yam doon liggéey téere jëfam lem nañu ko jeex na gaa yi nag ñoom fassaru lafdal yaqiini bil yaqiin gis nga aaya bi li mu wax ni mu leere ñoom kàddug yaqiin ngoo gële lu leer ba lu leer di la di la dikkal ñoom ñu turee ko noonu lañ ko firee jaamul sa boroom balu leer di la dikkal te ñoom nee nañ àgg ca yàlla mooy àgg nañ ci leer kon lu leen leer certitude fii aaxiril xijri ca feemu jeexitalu aaya euh, aayab xijri bi bilaa mawti ñoom firiwuñu ko dee yaxiin mu ne lii nag moo tax bi nga xam ne day day xew te day agsi ci jàmm mu ne lii moo leen wor ñàkk a xam dara ak seenu tilimu xol amuñu xam-xam ñëw di dugg ci aaya yàlla yi di ko firee seen bakkan naan jaamul sa sa borom ba yaqiin ba lu leer dikkal la léegi kon bu loolu leer dikkalee man ngaa ba alors que loolu faatu ak dee lay lay tekki léegi nag sëriñ bi ginnaaw lii mu ñu indil lii lépp wax ñu ci lu doy loo xam ne doy na képp ku bëgg a nga man cee gindeeku te def attention ndànku ci képp koo dégg ñu naan ëpp sëriñ la rek nga tëb dem ci moom caare caayooy caayooy caayooy bay bayra gi caayaay bayra gi moo ko sol fan yi nga dem ci moom déedéet du demee noonu mooy tul léegi nag mu ne la in lam tulaaqi muslihan faltaktafi bima bihi nassa xiyaaru salafi fa wa shari'atu nabiyil mustafa salla musalliman alayhi dhul wafa mu ne illam tulaaxi gis nga yow camsi yow yow ki bëgg yow taalibe bi yow mi nam nga dem ci sa borom gis nga illam tulaaxi boo dajewul ak muslihan koo xam ne aji kuy yëwénalaate la il faut mu nekk saalih muslih day baax ba pare mën a réparer yëwénal ay nit kooku mooy kiy tarbiya mooy tarqiya waaye bu dee yow sa sa sa feebaru bopp mënoo ko faj lan nga mën a woote nit ñi yaa ngi tilim géej goo xam ne dafa tilim maanaam géej mbalka mu tilim lépp ñu kukk nan ngay mën a sàng nit ñi lépp ay foos nga naan ñëw leen ma fa ma fóot leen manu ko moom na fexe setal boppam ba pare moom mbalka na bu setee mu door a wax nit ñi ñëw leen dugg ci biir voilà kon nag mu ne wal boo trouvéwul boo dajeewul ak muslihan koo xam ne moom man na yëwénal sa mbir sa xaal ba yóbbu la ci sa borom fal bu dee amoo ko dajewook moom na nga yem te na nga doyloo bi maa ci li nga xam ne bihii te loolee nas sa yaxal na ko xiyaaru salafi gën di dawla yi mooy ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yu mag yi jiitu ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum lan lañ wax loolu mooy lan fa huwa shari'atu nabiyyi jàppal ci sharia bii sa kem kàttan loolu tekkiwul ne kon man bu ma amee sëriñ kon moom jàppuma ci ci sharia dañ naan la si yow mooy sëriñ bi sharia bi dañ koy doxale pakk pakk ya ca war a am ci feebaru bakkan yooyu la lay fenqal ba lool du la dal boo koy def nga koy def te yàlla kese tax loolu la lay dimbali mais sharia bii la du leneen de waaye comme que trouvé kooku yow sa kem kàttan jéemal sharia bii ba léegi liñ ci xam yow defal ko sa bopp ba kera borom bi di la utal koo xam ne mooy ñëw yëwanal sa biir du ñëw fekk la ci sharia bi génne la ci ne di la yóbbu feneen déedéet ci sharia bi mais day fexeel ixlaas ngay sellal sa jaamu yàlla te borom bi kese tax voilà mu ne boo dajawul ak ku mel noonu daja yemal nar nga doyloo ci li nga xam ne moom la xiyaaru salaf yi yaxal waaw fa loolee mooy shariatu yoonu tëraliinu annabi yi mooy sharia bii bu yonent bi al Mustafa bi nga xam ne moom la yonent moom la borom bi belli moom la tànn salla yal na borom bi julli te julli na mu man tey sëlmal alayhi ci moom dul wafa boroomu matalu kóllëre mooy borom bi waaw waaw inna allaha laa yuxliful mi'ad du moo ko wax borom bi du mukk mukk muy muy digg dara ba pare di ko di ko njuuyi di ko di di wuteeg moom mu ne nag yow taalibe bi kaay ma wax la ba léegi wax naa la lu njëkk lii kaay ma tegal la ci man Bamba radiyallahu anhu wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita mu ne wala takun maa ngi lay laaya biir ba léegi ginnaaw bi nga xamee ne problème yi bari na fi de ci ñoo xam ne dangay yaakaar ñu dañ lay gindi nekk dañ lay réeral wala takun bul nekk mukk mufarritan koo xam ne da ngay gàttañlu ci doxe sunna doxe farata yi bu ci gàttañlu aw mufrita wala nga nekk ku ëppal ëppal ci mbir yi waaw te yonent bi aleyhi salaatu nee na diine jii dafa yomb inna hadha diina yusr waaw kenn nag du sànjaahu diine gi illaa ghalaba waaw lu dul ne dina la noot waaw kon nag jël ci loo xam ne moo la doy ginnaaw farata yi xoolal loo àttan nga ne ci te jéem koo saxal ci sa bopp ndax yonent bi aleyhi salaatu kat yàgg nañ koo gis ca buntam laajoon nañ ko ban jëf moo gën mu ne li nga xam ne moo gën a sax même bu dee dafa tuuti kon nag bul nekk kuy ëppal waaye bul ku kuy gàttañlu ba farata yi doo ci ne doo ko defe ni mu ware waaye bul ëppal ba nekk di ëppal ba yóbbale loo xam ne nag dalay lor bal li am ba des istaqim mooy diggante gàttañlu ak ëppal foofu mooy siraatal mustaqim waaw waaw moom la borom bi waxoon ca dépensé waaw ne wabtaxi bayna dhalika sabila jàppeel diggante yàq al israaf di yàq ak ngott diggante ngott ak di pasar pasaree jàppal yoon seen diggante mooy foofu mooy al wasatiya ak diggu dóom te xayrul umuri awsatuha la yonent bi alayhi salaatu wa wax li gën ci mbir yi mooy li ci gën a diggu dóomu kon nag loolu mooy al istiqaama digg diggante gàttañlu ak ëppal la nekk balistaqim kon li am ba des coow tegu ci yoonu yonent bi alay sarsam fii sunnati ci yoonam fii du sunna biñ naan lii bu ma ko defee dagan na lee xaraam na non non dinaa ci am yoon wala du ma yooyu noo mooy ci yoonam nañ ci coow wooral lim fi rëddoon wa aqsita te na nga jub nekk ci te sa boroom kese tax waaw boo jubbati lay sa jubbanti sa baar bi ba mu baax tegu ci tali siraatal mustaqim gis nga gauche bi boo fi wàccee mooy ak ëppal droite boo fa dem mooy mooy ak gàttañu droite bi boo fa jàllee mooy ak mooy ak lan ak ëppal te ci suuf nga jëm sa oto bay këpp kon nag wa aqsita jubalal nekk ci digg dóomul tegu nga demal ci sunnatul muxtaar voilà mu ne fa axbaru bi anna listiqaama nihaayatu salaahi wal karaama mu ne wa axbaru fa axbaru xabaare nañ lu tax na la na nga coow wooral moo taxoon moo xoon saxaaba ba qul amantu billah thumma istaqim voilà neel gëm naa ci borom bi ah ginnaaw nga coow ci digalu yàlla yi tey sori tereem mu ne fa axbaru boroom xam-xam yi kat xabaare nañ rahmatullah alayhi bi anna al istiqaama mooy coow wooralu tegu ci yoon wii te doo ko jéngi doo ko jéng tarfatal ayni nihaayatu salaahi mooy njomboxtalu yiiw wal ak tera ak li nga xam ne mooy ay xar baax moom laa la doon wax ne xar baax li gën rëy xar baax bi gën a rëy buñ la ko laajee mooy teg sa tànk fi ko yonent bi alayhi salaatu tegoon te doo ko jéng waaw kooku loolu mooy xar baax sax ci li fi yonent bi alayhi salaatu bàyyi woon même bu dee ci biti nii dara du feeñ ci yow koo tax mu ne woon